ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim innamaa daalikumu shaytaanu yuxawwifu awliyaa'ahu falaa taxaafuuhum wa xaafuuni in kuntum mu'miniin suñu Boroom tabaaraka wa ta'aala ñoo ci laayaat téeméer bi ak juróom ñaar fukk ak juróom mu ne gis nga lii waa Quraysh doon wax waa Abdu Qays doon leen wax naan leen délégation boo bële mbooloo moo mole naan demal yow Abu Sufyaan ne leen demal fee boo dajeek Seydina Muhammad fee mu ne ca Hamraawul Asadi alayhi salaatu wassalaam nee ko ñu ngi ñëw faagaagal ko ñu ngi nii di agsi ci gannaawam gaa yi dem wax ko yonent mi alayhi salaatu wassalaam naan ko ah faites attention de ah ragal leen Abu Sufyaan de ah mu ngi ñëw de tam mbooloo la àndal léegi nag suñu borom ne innamaa gis nga dëgg-dëgg zaalikumu shaytaan ne shaytaanee ngoog nii lay doxale mooy nan mooy yu xaw wifu awliyaa yéen jullit ñi day def day fexe yéen ngeen ragal parandoowam yi mooy taalibeem yi moom shaytaane xam nga loolu moo am ci mont bi léegi boo gisee jullit ñu bari rien que réewu yéeféer yi jàpp nañ ne la nga nekk sa néeg di wax sax ñoom xam nañu ko quoi fii mu ne foo nekk la ngay xalaat sax fii mu ne la améri l'américain moom xam na wii CIA non CIA moom FBI gaa yooyu fii mu ne boo newee sa salon sax wala sa biir mbàjj la ngay xalaat boo moytuwul SMS ba ngay bind sax capté nañ ko ba xam li ngay bind loolu mooy gis nga am na ñoo xam ne noonu foofu lañu àgg ci paranoïa ak li nga xam ne noonu lañ leen noote ci wàllu rek mooy noot et psychologiquement ñooñ waddal nañ leen yow yaakaar nga ne jullit bu mel noonu moom man naa jàmmaarloo ki yéeféri kooku manu ko parce que jàpp na ne moom fii mu ne amul amul amul néegu biir lépp moom lañ xam te bu yëngoo yooyu borom F-16 borom bombe nucléaire yi combien de têtes nucléaires lañ am yooyu noonu mu ne loolu nag seytaane moo koy def ah ngir ragal lool leen yéen jullit ñi ñi nga xam ne ñoom mooy parandoom yi voilà mu ne nag moo tax Abu Sufyan gis nga noonu mu ngir ñi nga xam ne ñooy taalibey seytaane yi di ñoom Abu Sufyan yii ak waa Quraysh ñii léegi nag mu ne falaa suñu boroom ne bu leen leen ragal de wa xaafuuni ragal leen ma man seen borom in kuntum dem nekk ngeen mu'miniina way ngëm yàlla ndax mbir yi nekkul ci ay nombre ak ak ay armée de bu doon loola Badar du ñu gañe waaye kam min fi atin qalila comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee ci saar bi ñuy gis bii di ñëw muy suuratu baqara mu ne kam ana ñaata min fi atin ci mbooloo qalila bu néew xalabat noot na fi atan mbooloo kasiira bu yaatu te rëy wallaahu te borom bi mu ngi ànd ak way muñkat yi loolu kay gaa bari lu muy am sax xam nga ñun bu yàggul rek gis nga gaa yi <laughs> fële Afghanistan gaa nga xam ne kenn jàppul ne ñii yow amoon nañ dara quoi 2001 la xare ba commencé woon <laughs> avant 2021 di xew mooy 20 ans gaa yi daal nañuy retourner ba gaa yi nga xam ne de toute façon amuñu benn armée ñoom taliban yi. ba pourtant ñoo gagné kon affaire yi mooy képp ku jàppoon ne mbir mi affaire bombe la ak affaire am ay kii quand danga naan lool man da ne moo tax tubaab yëpp a mer walla mais manuñ ci tous mooy affaire bi loolu la léegi nag parce que yaakaar nga ne moos le petit taliban bu doon ni daa ragaloon ne noonu comme ni nga xam ne le petit wolof <laughs> noonu la mel yaakaar nga ne moos yaakaar nga ne ñooñu dinañ dinañ yaakaar ne gañe dara ba yoraat réew ma ginnaaw bañ leen fa jëlee deux mille un deux mille vingt laata deux mille vingt di jeex gars yi daal di nanguwaat yëf ya ba américains yi daal di daw daal di ñibbee néew seen bopp. européens yëpp daal di faq daal di dem ñoom ña doon coaliser loolu nga foog ne moos bu doon ne ñoom ils sont athées psychologiquement ñooñu dinañ man dara loolu nag mu ne kon bu leen leen ragal de bul ragal ñoom Abu Sufyaan ñii del leen tiital waxaafu ni ragal leen ma in kuntum neem dekk yeen mu'miniina way ngëm yàlla mu ne walaa yahzunka waaye bu mu la tanak bu mu la teg ci njàqare dëgg mukk yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye yow jullit bi bu mu la teg ci njàqare alladiina gaay yi nga xam ne yusaari'uuna fil kufri dañuy njëkkalante ci mooy yàlla moo gis nga naafiq yi ak waa Quraysh ñii ak gaa nga xam ne daanaka ñoom bu ñu xëyee daa mel ni ñu ngi xool lan moo naqari yàlla ak lan la yàllay tere ñu nekki waaye tamit suñu àddina bii daanaka yéeféer yi ak naafiq yi daanaka ci noonu lañ dëkk daanaka da ngay gis réew moo xam ne lépp naan teg ñu fexe dugal fa poison loo xam ne lu yàllay tere ñu commencé di fa dugal di dugal ay loi ngir li yàllay digle ñu tere ko li yàllay tere ñu daal di yi muy li digle ñu tere ko yi nga xam ne moom lay tere ñu koy légaliser voilà nga gis monde bi fu ne gars yi bi légaliser yi nga xam ne ak ngor kese na ko doon bañ suñu morom nag ne yow jullit bi yow yeneen ma nga saa saa am ko njëkkoon a wax waaye yow ki gëm yàlla wala yaxzunka bum la njàqloo alladina gaa yi nga xam ne yusaari'una ñooy njëkkalante fil kufri ci weddi yàlla mooy yàllaa ki bàkkaar innahum gis nga dëgg-dëgg ñoom lu ñu fi man di def lan yadurullaha shay'a manu ñoo lor yàlla dara de seen jëf yu ñaaw yi ñu fiy def législation yu bon yi ñu fi newee bëgg a jëmbat badratu suuy li nga xam ne mooy la semence de de la mauvaise graine fii ci kaw suuf jëmbat fi jëmbat gu bon ba nit ñi di dunde noo nele loolu du lor barom bi dara su ñu waroon nag ne gis nga boo gisee mu seetaan leen daal di maandu ci seen mbir ñuy man yenn yi ba pare ñuy am ay koppar gisoon nañ ba pare seen économie yi léeg-léeg di gën a ndox suñu borom de loolu lépp yuridu dafa nam allah boroom bi de allah yaj'ala mu bañ leen a defal lahum ñel leen haddan benn cër fil aaxira alaaxira ñu bañ faa am benn cër bañ faa am dara lu dul ay mbugal walahum moo tax te mbugal moom ñuy am nag mooy walahum te ñeel na leen adaabun mbugal adimun gu màgg màgg gu leen di xaar mu ne ñooñu ñooy ñan mu ne nag innal ladina mooy ñi nga xam ne ishtaraw kufra bil bil iman mu ne gis nga mooy gaa yi nga xamante ne nii bokk na ci gaa yooyu di njëkkante ci mooy yàlla mooy ñi nga xam ne ñoom ishtarawul kufra dañoo jënde mooy yàlla ak weddi yàlla bil imaan ci ngëm yàlla ñoom dañoo amoonu ngëm yàlla mooy naafiq yi mooy neewoon nañ ngëm nañu waaye jënd seen ngëm yàlla boog lan weddi yàlla waaye tamit képp koo xam ne dañoo jullit nga ne maa ko doonoon nekkatuma ko gaa yu ñooy ñi nga xam ne dañoo jënd kéefër daal di koy weccoowe li nga xamante ne nii mooy ak ngëm la mu ne gaa yooyu de lañ yadurullaha shay'a ñoom itam te ñoom daldi wu ñuy lor borom bi dara wala hum te ñoom itam ñeel na leen adaabu mbugal alimun gu tara tara tara xam nga ñële moom dana wala hum adabun azim ñii ñu am na dina leen ñeel adabun mbugal alimun gu tara tara mu ne walaa yahsabanna alladhina kafaru mu ne nag bu mu yaakaar mu kule alladhina kafaru gaa yi weddi yàlla ci kaw suuf gis nga waa Quraysh ñii nii lii ma leen defal ñu gañe tey ñoo Abu Sufyaan ñoom Abu la ñoom ci Ikrima Safwaan ak gaa yooyu nañu yaakaar ne ñoom Ibn Qamiya sa yahsabanna bu mu yaakaar mukk alladhiina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi annama numli lahum xay li nga xam ne moom laa leen di yéexe di leen defal seeni mbir di dox may leen li nga xamante ne nii di leen yéexe yéexe gi ma leen di yéexe nii ñuy am gën a dund Ah, seen mbir bi ci doxaale ñuy sax daje ay samay yonent ak samay lu ne di gañe alayhimu salaatu salaam buñ foog ne loolu ma leen di defal ak sama ñi nga xam ne ay julli lañ di gañe ma leen di yéexe bu ñu foog ne xayrun li anfusihim de moo gën ci ñoom de mukk innama suñu boroom ne dëgg-dëgg num lii lahum dama leen di yéexe bàyyi leen lahum ñeel leen li yazdaadu isma ngir ñuy gën a yokk ak bàkkaar loolu moo tax yéeféer yéeféer moom yéeféer bi nga xam ne moo gën a kooku moo gën a kuttus parce que lu muy gën a gudd fan moom comme ko nokkeem yépp mooy yàlla la moom kooku xam nga ne loo ciy gën bari la di gën am problème moo tax suñu borom ne dama leen fee yéexe li yazdaadu gën a ñu yokk isman bàkkaar walahum te ñoom itam ñeel na leen adaabun mbugal muhiinun boo xam ne moo leen di doyadal mu ne nag fii nag laaya bii mooy laaya bu mujj ci saa li nga xam ne nettali li nga xam ne mooy ghazwatu Uhud après rek suñu bi li des di wax waaye fii mooy laay bu mujj waxoon nañ la cinquante-huit laaya la te waxoon nañ la ci laayab cent soixante dix bi ci la yem ci la ghazwatu Uhud ak ghazwatu Hamra al Asad gis nañ ñetti laaya yi koy wax mooy laaya yi nga xamante ne nii moom lañ gisoon bi mu alladina stajaabu lillahi war rasuli ba fi nga xam ne moom lay wax ne bi muy wax naan innama dhalikum ash-shaytan na loolu mooy gaay dañ leen di ragal loo rek di tiitloo seen parandoo yi laay bu mujj bi nag mu ngi nii mu ne maa kaana allahu boroom di nekkul de dafay nekkul moom li yadaral mu'miniin di bàyyi way gëm yàlla yi rek alaa maa antum alayhi ci li ñu nekk nii ni ñoom daal gëm nañu ñu nekk noonu dara du xew lépp daal di neex affaire yi di dox saa mën a tulee suñu boroom ne man nekkuma fi di def loolu de déedéet xattaa lulul yam yi sa mu daal di daal di ràññetle alxabiisa li pomme de terre bu yàqu bi ci biir jullit ñi minat bi ci pomme de terre bu baax bi mooy ñi nga xam ne dañuy woote wu ak jullit waaye gëmuñu dara comme naafiq yi suñu borom nekku fi di bàyyi ndax bu du dara xewul woon mooy ñoom ñee ku nekk man nga ne jullit nga waaye ci jamonoy nattu ci la xame ku nekk laa wax ana lan ngay peser voilà li gaa yi li wolof yi di wax naan daal sa waay gis nga daal bu mbir yi ne tàkk bu kiiwee moom dinañ xam ku nekk la mu doon jaay dina lamb kon nag mbir yaa ngongale borom bi nekku fi di leen bàyyi ci noonu rek ngeen naan gëm ngeen ta dara leen daal xattaa ba kera yamisa muy ràññeet lay alxabiisa ñi bon li yées minat tayyib ci li baax muy ki baax mu yées dinaa féq bi mina tayyib ci ki nga xam ne mooy woy ngëm yàlla bu baax gi wa ma kaana te sax borom bi tamit masu fee nekk te du fee newul li yutli'akum ala al li nga xam ne mooy kumpa ba ngeen xam li war a xew ëllëg déedéet borom di nekk fi loolu de mooy ne mbir dem leen ngeen gëm seen borom tabaaraka wa ta'aala de ba ngeen xam. gaa yi wuññil leen li nga xam ne mooy kumpa tamit ba ngeen xamee ci kan mooy naafiq ku ko nekk déedéet dund leen yéen ñépp ku nekk yow newal ci li lay borom bi digal koo mën a laay biir nga def ko kon nag borom bi dafay nekkul li yut liakum nekk di leen di wuññil alal ghaybi ci kumpa walakin waa walakin allah waaye li am ba des mooy allah borom bi yajtabi mooy bijj di tànn min rusulihi ci ndawam ya alayhimu salaatu wassalaam man yashaa'u ku ko soob lay tànn ci ndawam yi alayhimu salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonu le léegi nag mu ne kon nag kon nag mu ne moon borom bi mooy tànn ci ndawam yi ku ko neex fa aminu la yéen nag gëm leen denk leen koo xamante ne nii da ngeen di gëm yi nga xamante ne mooy ci yonentaam yi ñoom lay tànn xamal leen ñi nga xam ne moom la leen di xamal ci xaalu jullit ñu bari ak ñi nga xam ne dëgguwuñu waaye nag mu ne yéen nag fa aminu billah yéen moom yéen daal lii laa leen digal bu leen fi nekk di dëñ kumpa diw mooy lan naafiq loolu naafiq déedéet da ngay sonal sa bopp toppatool sa mbóoti bopp yéen li ma leen digal mooy fa aminu billah gëm leen borom bi tabaraka wa taala wa rusulihi ak ndawam yépp yi mu ma sa yónni alayhim asalatu wassalaam wa in tu'minu te bu ngeen gëmee wa tattaqu ngeen ragal seen borom